kanam yonent bi aleyhi salaatu salaam julli ba pare ah bi mu jiitee nit ñi ci jàkka ji mu daal di jóg fa xatha alayhim thumma qaal mu daal di leen soññ ginnaaw gi mu ne leen yaa ayyuhan naas irdaxu min alfadli walaw bi saa walaw bi nisfi saa walaw bi qabda walaw bi ba'di qabda yaqi axadukum wajhahu xarra jahannama awi naara walaw bi tamra walaw bi shiqqi tamra fa in lam tajiduu fa bi kalimatin tayyiba fa inna axadakum laaqi allaha wa qaa'ilun lahu maa aquulu lakum alam ajcal laka maalan wa walada fa yaquulu bala fa yaquulu ayna maa qaddamta li nafsik fa yanzuru quddaamahu wa ba'dahu wa an yamiinihi wa an shimaalihi thumma laa yajidu shay'an yaqyi bihi wajhahu harra jahannam liyaqi ahadukum wajhahu an-naara walaw bishiqqi tamra fa in lam yajid fa bi kalimatin tayyiba fa inni laa axaafu alaykum al-faaqa fa inna allaha naasirukum wa mu'tiikum hatta tasiira ad-da'iinatu maa bayna yathriba wal hiira wa aktharu maa wa aktharu maa yuxaafu ala matiyatiha as-surq qaala faja'altu aquulu fi nafsi fa ayna lusuusu tayyi fa ayna lusuusu tayyi fa ayna lusuusu tayyi waaw yeneen mi aleyhi salaatu salaam lii la def ci discours ci min bi keroog bi mu gisee ñii ndeysaan ñu nekk ay mbokki jullit jóge fu sori ñëw sonn dinañ ñëw ci riwaay yële ñii ñan lañ woon ak affaire bi ni mu demee ba gaa yi ñëwoon doon wax ak moom waaw sonn gi ñu sonni woon léegi ah, nee na yeneen timaayu saar saam daal di discours bi gisee gaa yooyu bi mu jullee ba pare mu ne leen mu ne leen yaa ayyuhan naas yéen nit muy sermone jullit ñi irdaxu min al fadli walaw bi waaw mooy joxe leen ci li des ci yéen li ngeen am tamu des mooy li leen yàlla jox wa yasaluunaka madha yunfiquuna qulil af ñu ngi lay laaj ana lan la ñuy saraxe ne leen di des voilà mooy buur yàlla waxu la li nga xam ne su yow manu manu ñàkk nga dunde ko mu ne la joxeel lool déedéet déedéet déedéet waxul lool mooy nga joxe ci li nga xamante ne dafa des say say yi nga xam ne man da ñàkk ci yow ak ñi nga xam ne yaa leen du dundal bu matee léegi nag li des saraxeel saraxel mu ne leen nag kon saraxeleen ci li nga xam ne mooy li des waaw bari leen lu ngeen ciy joxe même bu dee ne loolu ngeen ciy génn di joxe même bu dee ne saa waaw mooy arbaatu am daal ñetti mudd ñeenti mudd mooy saa même bu dee loolu la bu leen ko xeeb walaw bi nisfi saa même bu dee xaaju saa la mooy ñaari mudd boo tàllalee sa loxo yi ubbi leen ñaari mel ni kuy ñaan doo leen ubbi bu bari doo leen tëj bu lu bu baa nga ubbi leen tibb li ngay ciy def comme ceeb wala dugub wala suukar wala yooyu loolu boo ci defee ñeent mooy saa moitié bi mooy deux mu ne walaw bi nifsi fa mu ne leen walaw bi qabda même bu dee ne ak tibb la sax ci li ngeen desale ci xéewal saraxe leen joxe leen lool waaye waxuma leen ëpp tibb waaye walaw bi baax bi qabda même bu dee ne demi tibb joxe leen joxe leen lool ngeen di joxe nag yaqi ahadukum wajhahu harra jahannama aw an naar walaw bi tamr na fekk kenn ku nekk ci yéen na fekk xar kanamam tàngooru ak lakk-lakku jahannama safaraaw jahannama wala jahannama wala safara walaw bi tamra même bu dee benn tàndarma sax ngay saraxe bu ko xeeb mu ne walaw bi shiqqi tamra même bu dee ne tàndarma ngay xaaj bu ko xeeb waaw jëlub tàndarma dang mu ko ci digg bi saraxe leen mu ne même loolu bu ko xeeb même loolu fekk fegal ci sa xar kanam lakku-lakku safara ëllëg Allah mu ne fa in lam tajidu fa bi kalimatin tayyiba képp koo xam ne nag amoo lu toll noonu loo saraxe même ku amul dogu tàndarma wu ñu xaaj ci digg bi moitié tàndarma ku moitié d'une date date ku amul loolu sax nooy def mu ne ku trouvéwul fa bi kalimatin tayyiba waaw kàddu gu rafet ndax loolu sarax la waaw waaw le fait ngay dajeeg sa mbokku jullit ngeen di daje ngeen di bu la gisee ku gis xar kanamu keneen ki leer yonent ma ne sax sax la sarax la am na ñoo xam ne nay nañ seen bopp googu sarax wañ gisee seen mbokku jullit di ñàngalaka di leen fasal kanamam parce que am na lum jotee kooku xamul xoolal yiw parce que Iblis a ko def. Iblis la waaw waaw bokk na ci sarax yi nga même bu dee an talqa axaaka bi wajhin talq nga dajeek sa sa sa sa sa sa mbokk jullit mu gis ne sa xar kanam ubbeeku na waaye gaa yi duñ ko def de yi moom koo ci def dara fële lay toll boo koy seen mu kéen la rek même bu doon ree bu la gisee rek commencé ñàngal mais ku muy ñàngal lu muy ñàngal loolu yëpp yëpp ñàkk fayda la moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam yow nee na la lool saraxe la dajeeg sa mbokk jullit sa xar kanam leer rek mu gis ci yow ab ab sourire rek loolu rek saraxe la xanaa nit nag waroo mais mais kan moo nay boppam ba nay boppam ab loolu parce que bon diw xaaral ma ñàngal kooku machine lay niru machine bu ñu programmé. bu luy xewee defal lii bu luy xewee defal lee jullit nag du mel noonu yonent bi aleyhi salaatu salaam gisoon nañ maxrama hein <laughs> bi ñuy def tarjama sayyidina maxrama ibn nawfal yonent bi aleyhi salaatu salaam waa ji doon ñëw na caay way bi sa axul ba ashira ay suñu mbokk mii ak a doy waar mu ñëw mais bi mu ñëwee ñàngalul kiiwul da koo kii ak yéeg ko mu ñëw toog normalement ñu toog waxtaan waxtaan wax ba dem Sayyidat Aisha radiyallahu anha ne ko mais yonent saa salaam mais yow mais yow kii bi ñëw yaa ngi naan mooy suñu mbokk mii de ak doy waar mu ñëw nga la ko yére ko ne mu ne ko yaa Aisha da xam man da nga maa miine ma nekk faahisha ah koo xam ne amul benn fair play ak tamit yëf lu rafet dara pas fair play kese mais mooy rafetal rafetal daal wala da nga maa xamee loolu da nga maa xamee loolu ñàkk savoir vivre hein parce que loolu lépp ci manque de savoir vivre la bokk ñàngal yi ci mbedd yi ay yëfi ñànk de koo gis muy def lool moom savoir vivre am te xamul sunna quoi wal iyaadu billah iblis leen koy def loo rek waaw wattaba'ahum wattaba'u li nga xam ne moom la leen iblis tracé wal iyaadu billah yonent mi alayhi salaam nag mu ne leen ku amul loo saraxe du tout amoo dara loo jox xam nga ki la naan tàndarma nga jël ko dagg ko ci digg bi même loolu saraxe ko mooy boo loo am leneen waaw bul xeet dara man ñetti suukar laa yor mais nag waxuma suukari sëriñ yooyu de <laughs> fii mu ne gars yi boo nee saraxe rek moo tax saraxe gars yi dañ koo mujj def connotation bu bon quoi waaw moo tax sax taalibe yi daanaka ñoo koy nangu parce que amuñ choix mais parce que gaa yi léegi saraxe duñ te yàlla tax daanaka lasraarkat yi ñoo leen koy digal <coughs> waaw gars yi nga xam ne ci tawsam yi lañuy liggéey hein tawsam yooyu ñuy ñuy job seen yooyu noonu ci lañuy ci ñuy xonjom nit ñi di leen faj ñoo leen di digal naa leen génne leen sarax sàngam léegi nag mu yóbbaale saw ay walla iyaadu billaah yow nga jël sa mbokku jullit parce que yow bëgg nga ay wi nga am problème yi nga am waaye nee na la boo ko saraxee ku ko jël ba du ko yóbbaale ci moom la jëm nga ñëw jox ko sa mbokku jullit kooku kooku kooku ban ban xol kooku kooku lan la kooku lan la dëgg-dëgg moom. mooy li ma dal ci li metti nañ fi jóge dem ci keneen nga jël xasarax bi jox ko taalibe waaw ah moo tax kenn nangootul sarax daa wóor sax nangu sarax sax daa wóorul boo fii nangu sarax boo mayul léegi gaa yi defar léegi nga ab commencé am problème yoo masuloo am saraxu wolof deesu ko nangoo noonu waaw nàkk yi ñuy nàkkay joxe yépp mayul ma nàkk yi wóor na laa wax ak xiif bu la ci taxee dóor ah waaw bon boo amul choix ba moo fi sës mais boo manee ba loo mën a daw ci sarax yi ab wolof bu ko jël saraxub sénégalais wuu neew ma ñépp mel noonu de mais daal day jaar da day màtteem du màtte bu ko def te ñu ëpp ci gaa yi ci ñoom ci ñun mooy suñuy sarax yàlla taxut waaw dañoo am problème ñu dem boxaabakat bi nañu génne leen sarax sàngam léeg-léeg dinañ togg ay ceeb yu baax yóbbu ko ci jàkka ji du mbaax kese de mukk dañ leen a digal ñu génne sarax xar mu benn melo ñu togg ko jox ko ñuy julli lool kese la ñu yóbbu ko fa gaay di ko sant sant mais buur yàlla xam na buur yàlla xam na waa ji def ngir yàlla ak ki deful kii moo tax yonent ma lay saab saab waxoon kullu kullu euh, kalmin yuklamu fi sabilillah wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilillah waaw képp koo xam ne dañ laa blessé wala jam la nga jaare fa faatu bépp jam bu ñu jam nit ah ci toolu xare buur yàlla kooku mooy moo koy fay waaye nag mooy ci yoonam de ñu jam la nga jaare fa faatu koo koo buur yàlla ku ñu ko def buur yàlla lay fay waaye nag ci yoonam buur yàlla nag moo xam kan lañu jam ci yoonam waaw moo taxi gaa yi saraxe buur yàlla alamu moo ci def ci yoonam de gaa yi saraxe ngir seeni problème dem toxu dem ci seen mbokku jullit waaw wala damaa bëgg sa liggéey diw nee nañ mën naa génn sarax sàngam ma génn ko toog gi laax ndekete yoo soowum caay caay la waaw sa laaxu caaxaan bii ay caaxaan kese nga ci naan mooy façon sarax yooyu baaxuñu xam nga waaw waaw mais ki nga xam ne day saraxe te buur yàlla tax mooy nga gis ku soxla nga koy sarax te tamit dafa bokk ci jikkoy nit ñu baax ñi mooy bari looy saraxe tout le waaw du joxe même boo amul loo mooy bul xeeb boo ne non man nag bon man nag ruus naa saraxe cinq centimes fan waaye yow non loolu moom jàkka ji waa bi muy laaj vraiment je voulais mais dama làmb sama poche bon ndeke yére bi ma soloon dama ko summi amoon na biir vingt euros moom laa bëggoon a joxe ma làmb daj cinq centimes non rus naa ko joxe déedéet ba nooyu rus déet ko yonente ba nay saab nee na walaw bi shiqqi tamra ah même daggitu tàndarma bu ñu xaaj ci digg bi saraxeel même bu dee lu toll noonu ngay saraxe allahu akbar bon bon mu ne fa in lam tajidu ku amul lii fa bi kalimatin tayyiba mais wax ju rafet kay xanaa man nga ko nag liiw wax ju rafet sa mbokku jullit loolu sarax la waaw ku manul lii mooy ah <laughs> qawlun ma'rufun waxu njekk de wa maghfiratun xayrun min sadaqatin yatba'uha ada la suñu boroom wax waaw suuratul baqara xam nga ne moos wax joo xam ne wax ju wax ju wax ju wax ju rafet la xawlun wax ju jekk te rafet yow taalibe bi ñëw di laa biraa naan nga ñëw gëdd ko waaw taalibe yi nii rek ngeen di def jóg leen fii waay kenn manu fi am yaram subhaanallah subhaanallah ya subhaanallah lool lool mais gars yi man ñuy wax loolu man seenu wow xol garaaw na ah loolu naka la ko nit mën a waxee nit jànni gu rëy googu koo xam ne dafa ñëw rek di ut lu mu dugal ci biiram dafa xiif ah amoo dara loo ko wax ganaan ko tàll leen nële kenn manu fee am yaram lu ñu fi nar a lekk rek ngeen ko dërëx xam nga loolu wax yu ñaaw yooyu mooy kenn manu fee am yaram suñu boroom nag ne qawlun ma'rufun waay waay waxu njekk mooy ci ñëw di la laaj sax hein ñëw di laaj kooku nga wax ko waxu njekk mooy delloo ko mooy amoo loo ko jox nee nag nga wax ko ah te nga wax dëgg nag bu fi nekk naan parce que ñun moom wax dëgg dañoo simple dañoo yombul dara en tant que sénégalais quoi mooy lan waxal dëgg rek yow waxal dëgg bu fi créé leneen amoo neel ah wax dëgg yàlla de moom ki mais bu fe walla nga am ba pare bañ koo jox naan ko ah yàlla xam na ne dara newu fi yaa ngi wax lu amul di yaa ngi wax lu amul yaa wax lu amul bu dee dafee nekk mais nag dañ cee naroon leneen wala daan ñeneen ñu koy xaar nga ne leen ah wax dëgg li fi nekk de dama koo mënula joxe moo tax waaye xam naa beneen yoon insha allah bu yàlla defee boo jaaraatee loolu mooy delloo bu rafet waaw wala nga ñëw fekk ngeen pare ngeen añ ba pare mu ñëw nga ne ko ah xanaa nga dem ba suba rek wala nga dem ba ngoon wala ba reer moom de da fekk ñu pare loolu moo ay ay ay jàllal na le ay eh boy mu ne kon qawlun ma'rufun waxu njekk wa maghfiratun ak ñaanal ko waaw ñaanal ko loolu moo gën loolu xayru moo gën min sadaqatin ci sarax boo xam ne waa ji bam la koy sarax bii nag moo yées yatba'uha adan sarax boo xam ne waa ji laata mu la koy sarax wax ju ñaaw ju nekk dégg nga ko waaw allahu akbar mooy waa joo xamante ne nii buy buy saraxe wala dina joxe xam nga kee danaan la jóge fi mais day ñëw ba mëx ko affaire bi mu koy jox teel kenn manu fi am yaram mooy jox na ko de man naa ni ndox kenn manu fee lekk lu neex wala teel fukk yooyu ma dese woon sànni ko ko mu koy jeex ci suuf si xam nga ne wax jooju moom moo tax suñu borom ne nag façon façon boobu façon boobu xam nga ne xam nga ne wax ju rafet delloo waa ji ne ko ah wax dëgg dafay newul de wala boobu muñal ma ba beneen yoon boo nee muñal ma même man na fee nekk mais da ko soxla leneen loolu muñal ma ba beneen yoon de waaw ñu ngi leen di ñaan wax dëgg yàlla ngeen muñal ma beneen yoon rek xam naa beneen yoon insha allah dina baax loolu moo gën ak ñaanal ko yàlla na yàlla jàppale leen waaw yal na yàlla yombal situation bi ba ngeen génn ci li seen seen li ngeen di seen aajo gi yàlla leen ko fajal mais loolu kay moo gën nga ñëw defal ko lim soxla waaw sa benn mbokk ñëw di la tiis soxlaam ñëw wax na ko ndànk nga yoole ko ci biir nit ñi na ko mais nag saway man cinq mille rek laa yor mais am grawul am am am am xam nga ne loolu mooy sadaqatun yaqbaluha adan loolu sa sarax boobu nga def lor lor mooy lor nga waaji comme que manu def neneen lu dul jël ko dina ko jël waaye bu amoon choix wallahi doon woon laal li nga ko jox suñu boroom nag ne wax ju rafet ak ñaanal nit ki delloo ko ci ci ci lu rafet moo gën sarax boo xam ne jox nga waaji waaye ay jëlal ak ay sarax boo xam ne wëndeel ko ci sa bopp bi parce que ganaar gi ay loolu la sa ganaar loolu la la sëriñ bi wax bu xaabakat bi nga wëndeel ko jox ko taalibe bi am yàlla jox la xam nga ne yàlla joxewul loolu waaw yal na ànd ak yow mooy sama ay yi ma nar a dal yal na ànd ak yow loolu mooy sadaqatun tatba'u yatba'uha ada loolu mooy sarax boo xam ne lor mooy yow da nga koo jox ngir lor bi topp ko allahu akbar ñoo gars yi xaw ma dañ dul xalaat xaw ma dañoo déquinze xaw ma lu leen dal gars yi quinze man la ñu ah. dañoo quinze ci ci ci ci ci ci ci kiiwu mbon ba lan yenn yi xaw ma ñu ko nit mën a def waaw kon yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen ci discours bi mu def Seydina Adi ibn Hatim mooy nettali radiyallahu taala anhu wa ardaa nee na euh, mu ne leen kon ku trouvéwul loo joxe fa in lam tajidu fa bi kalimatin tayyiba ku amul loo joxe waxal kàddu gu rafet waaw ñi aajowoo boo leen gisee dalalal seen xel delloo leen ci yàlla te xam ne situation bii ñu bari jaar nañ ci te buur yàlla ay xéewalam noonu la koy wëralee ñaata famille nga gisoon ñu ñàkkoon ñàkk mais léegi ba doom yi màggee xoola niñ mel nga gis famille xam ne au contraire lañ ne woon nga jekki ay at nga teg ci ay yooyu bi nga màggee bi nga nee xale ñoom ñoo fi pour alal mais nga màgg daanaka amatuñ dara ñépp tasaaroo nañ kon buur yàlla mooy def di tilkal ayyaam wa tilkal ayyaam bés yaa ngi noonu rek buur yàllaa koy jàll moo koy jàllar bi ci nu mu ko neex ak ci ñu mu ko neex waaw mu ne kon ku amul loo joxe même tàndarma bu ñu dagg ci digg bi waaye waay fa bi kalimatin tayyiba mooy day soññ nit ñi ngir ñu sarax ñii nii sonn nii ñëw waaw wax leen wax ju rafet ku ku ci dajeeg ñoom wax leen wax ju rafet dalal seen xel xam ne dund gi lii la buur yàlla moo bind te moo bëgg mbir yi demee nii léeg-léeg du neex day neex di naqari inna ma'al usri waaye nag xamal nga inna ma'al usri yusra waaw mooy ginnaaw metti di mooy dalal sa dalal leen xelam yëgal ko ne léegi yombul yomb ñëw insha allah léegi mu ne fa inna ahadakum laaqi llah mu ne kenn ku nekk ci yéen dina dajeeg borom bi subhaanahu wa taala wa qaailun lahu maa aqulu lakum te borom bi subhaanahu wa taala bu boobaa dina ko wax lii de kenn ku nekk ci yéen buur yàlla dina ko wax lii ma leen di bëgg a wax lan yaa rasuulallah ana lan lay wax ha ana lan lay wax ana lan lay mu ne yeneent bi aleyhi salaatu salaam boroomam dina ko wax lii ne ko alam aj'al laka maalan wa walada yabna aadam yow doomu aadama bi ku nekk dina wax li est-ce que defaluma la woon alal est-ce que joxuma la woon alal est-ce que joxuma la woon ay doom ah xanaa loolu lépp dooma ne manoo ci woon a def baax na manoo ci woon a fekk sa bopp lakku-lakku safara tey yawmal qiyam fa yaqulu nit ki du mën a wax lu dul ne balaa ah kay fa nee na boroomam ne ko mooy ku defaloon xéewal yii yépp ba pare nga naye def lu baax nee na ginnaaw bi suñu boroom nekk suñu boroom dina ko ne ayna ma qaddamta li nafsik ne ko waa léegi ana lan nga jiitaloon ngir sa bopp pour tey bés bii di yawmal qiyam yaa ayyuhal la amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad allah ci suuratul hashr suñu boroom nee na yaa ayyuhal ladina amanu ee yéen ñi gëm yàlla ittaqullaha ragal leen dolli leen ragal buur yàlla wal na xool nafsun bakkan mu ne maa qaddamat li ghad ana lan la jiital pour fa mu jëm ëllëg yawmal qiyaam parce que loo fi deful sa àddina boo demee foofu doo ko fa fekk bie boobu leer la de waaw al mawtu yati baxta wal qabru sunduqul amal dee buy ñëw day gaaw day betti bu kenn foog ne dee tout le temps nit ki day xam kañ lay faatu ñi xam kañ lañuy faatu bariwuñu ah ñi xam kañ lañuy faatu bariwuñu waaw moo tax ku faatu ku ne amoon nay projet yu mu naroon a tëral di xalaat ak ay projet yoo xam ne bëggoon na ko dee ñëw na ko fuuf yóbbaale qul yatawaffakum malakul mawti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un yonent bi alei saatu salaam waxal jaam yi ne dëgg-dëgg yatawaffaakum dina leen faat malakul mawt alladhi wukkila bikum malakul mawt malaakaam dee mi nga xam ne moom lañ leen chargé gàll leen ko waaw mu yor ngir man mooy la yàlla chargé mu rey leen te ginnaaw gi ci man ngeen di delloo kon nag yonent bi aleyhi nee na kenn ku nekk ku yàlla defaloon xéewal dina leen a yee yow ana la ma la defaloon ay na maa qaddamta li aaya bi ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla dokku leen di dag ragal yàlla takku bakkan bu ne na xool ah maada qaddamat li ghad ana lan la def pour ëllëgam ñoom pour ëllëg yawmal qiyaam mu nekk en sécurité nekk ci àddina bi nag di def lu la neex topp sa bakkan ak sa bànneex ak sa ego ak say say say say xaw ma lu mu doon mooy bàyyil ba nga dee nga xam bala ngaa dee sax ngay xam ne yow ah, nekkoon nga ci problème waaw waaw kon lan nga def pour ëllëg hein loolu ku nekk war ngaa toog di ko poser sa sa bopp waa man waa mais attendez mais man nii nii mais bu ma dee na lu tax yow miy déglu man miy wax keneen waruñ di poser wu question boobu question tabu du question tabu ah yeneen tubaab yi sax sax bi mu doon wax naan nit ko ne <laughs> te loolu moom sunna la bu dee en ci ñu bari am na nag ñu koy def mais comme que duñ la ko wax <laughs> moo tax yow da nga naan moo tax manoon ne dafa dee complètement am na ñu koy def. parce que rek dégg naa keroog koo xam ne dafa benn euh, ku ma xam la ñoo bokk doon ñoo bokkoon lycée collège mais moom dafa gaañu mais euh, sama xarit bi nee na ma moom dafa moom li wax da ko doon def waaw <laughs> alors que li yàlla xam doy na ci ñun ak <laughs> ñun ñoo jege yooyu yeneen saa salaam naan bu kenn ci yéen. nelaw lu dul ne testamaa wam da koo teg ci ñegenaayam <laughs> mooy xam nga ki lay wax loolu du pour nga rappeler wu dee saa su ne testament nanga ñegenaayoo kooku noonu la def nee na même moom dafa bindoon test yaayam ne nee sama xare bi nee na ko yaayam moo da dafa bindoon testament te da ko doon bind régulièrement ba ni mu gaañoo nii <coughs> testament am bi mujjee bind mu ngi fi allahu akbar allah xafiz yal na ko buur yàlla yërëm yokk ko ay yokk ko ay leer jéggal ko waaw te boole ko ci ñi nga xam ne ci aljinaanul ula lañ jëm amin mooy kon warul nekk question tabu de boo koy wax ñu naan see saay nag dafa mën a yàq lees quoi dañuy nekk di dund mu ne fi di naan xoolal saay fàttal dee leen fàttaliku seen ëllëg xalaat leen fa ngeen jëm see saay nag kenn mënu la toogal moom moom waxtaanam yi saay dalay tiital quoi mais hmm, ku la waxul loolu la la lay wax tu fais la politique de la politique de l'autruche jël sa bakkan bi naq ko ci bakkan ci ci ci suuf si foog ne yow loolu de jant bi la tiim tiimu la ah naq sa bakkan ci ci suuf si mooy wan ne jant bi moom léegi gisatoo ko wala li gone yi def xale yi nga xam ne xam moom boo leen nee nëbbatu ñu tëf seen bët yi bu nëbbee seen bët yi rek foog ne ñoom làqatu nañ eh, xale nga noonu nga toll léegi kii xalaat loolu bu ñuy wax mu naan danaan doon booleeg yàlla hee eh, saa yi mii nag dañuy teree dund. kon yonent ma lay saar saam nee na kon ci discours bi ba léegi naa Adi ibn Hatim ah mu ne yonent ma lay saar saam ne kon ku nekk sa boroom dina la laaj loolu ku mu defaloon xéewal defoo ci dara te lii moom ñépp ko man déggoo li wax même ku amul dara sax wax ju rafet man wax ju rafet moom manoo ci am excuse naan non c'est que bi man manuma woon a wax wax ju rafet déedéet loolu laa mën a ne manoo ko kanam tàlli loolu manoo ko nga ne manoo ko loolu moom manoo ko lay borom bi manoo dem ca kanamu yàlla naan ko non c'est que loolu manuma ko parce que diw woon dama amoon ak moom problème yàlla danaa am déedéet loolu moom du lay ah beaucoup yonent saa salaam nag ne kon kon dina yàlla dina leen laaj de ay namaa qaddamta li nafsik hé ku nekk ci yéen dina leen laaj lan nga defaloon ngir sa bopp tur tey nee na nag waa ji xool fa yanzuru waa ji xool quddaamahu wa ba'dahu wa an yaminihi wa an shimalihi thumma laa yajidu shay'an yaqi bihi wajhahu harran jahannam nee na nag waa ji jaaxle mooy koo xam ne yooni mbaax yii yëpp dañ la ko doon wax nga topp sa rëy sa boppa ak di bañ a faale ñu la koy wax ak tamit jàpp sa moi sa mois bi dee sa diggante dënn bi sa diggante poumon yi ah sa égoïste boobu ak tamit moi ji tax yonent saa salaam nee na waa ji nag day taxaw xool fa yanzuru quddaamahu wa ba'da mu xool ci kanamam hein eh, xool gannaaw gi xool gauche am xool droite am xool gauche am thumma lam laa yajid shay'an trouvé woo dara Allah ko moo nay boppam kookoo nay boppam yiw ba ñëw yowmal qiyam amul dara ci loo xam ne kat c'était simple comme naan ndox moo gën sax simple naan ndox lañ ko waxoon defal mu bañ parce que il suivait son ego nee na nag yonent bi alei salaatu salaam na nag summa laa yajidu shay'an du trouver dara yaqi bihi wajhahu harra jahannam du trouver dara lu xam ne moom lay protéger xar kanamam li nga xam ne mooy takk takku safara kero Allah mu yonent bi alei salaatu nag ne comme que mbir yi lii la de wallaahi lii mu wax nii lay demee de am na ñoo xam ne lii da leen di dal parce que xabaar la lii nii mooy ay nasax manu cee am de te xadiis bi waxoon nañ la taxrij bi dinañ la ko waxaat buñ paree nii dinañ la waxaat taxrij bi après door a dugg ci fi ñu koy jeexale nag muy miskul xitaam muy riwaaya abu abdillah muhammad ibn ismail ibn ibrahim ibn barriz mooy kan al jufi al buxaari rahmatullahi alayhi mooy misku tamaam bi miskul xitaam mooy tëj mbir yi insha allah allah mu'miniin xoolal mooy kon na sax amu ci de xabaar suñu borom bu ne lii mooy am yonent ma ne saa saa lii way am abrogation manu cee am abrogé nañ ko loolu amul loolu man da naan lii way xam ngeen naan non finalement du am parce que Serigne Diou nee nañu ma ne les Serigne diw là-bas parce que yonent bi alayhi salaatu li mu wax kenn manu la teemu am loolu moom bu boobu leer leen de nekk leen fi nag di caaxaan léeg-léeg sax Serigne Diou sax da ko dul wax gaa yi ñoo ñeme yàlla rek moo man gaa yi nit ñoo nit ñee ñeme yàlla parce que taxaw nitu yàlla nga naan ko moo wax lii te xaaju koo wax parce que bi lu nitu yàlla wax moom daa neex xam quoi. parce que du génn cadre alquran ak sunna bu ko génnee xamal ne gaa yee wax lu leen neex waxu ko man ngaa toog ni lii waxu waxu ko ku la ko waat loo doo doo doo dara dara doo doo doo doo doo doo kafaara ah doo doo doo xaaral dara du la que wax nga xam ne loolu rek lañ ko xamee woon alquran ak sunna gaa yoo xam ne c'est contrairement loo xam ne moom ko. mooy réeru ko du loo xam ne dafa nëbbu ci moom da nga xam ne gars yi ñuy expliquer voilà léegi kon mu ne waa ji day xool kanamam du trouver dara ci lu baax mu xool gannaaw du trouver tous ci lu baax mu xool dajooram du trouver dara xool càmmoñam trouver wul naada dara du ko trouver loo xam ne moom lay protéger boppam lu baax lu mu fi defoon lu muy protéger ci wàllu sarax sarax nga xam ne simple na même sa xar kanam nga leeral ko sa kanamu mbokk lool kese waa ji ñëw na amul lool yeneen time lay saar saam nañ ne ah li yaqi ahadukum wajhahu naara de walaw bi shiqqi tamra nam na fegal kenn ku nekk ci yéen nit ñi tàngooru safara même bu dee ci tàndarma la tàndarma buñ dagg ci digg bi la sarax même bu dee loolu bu mu ko xeeb na ko joxe ngir yàlla te buur yàlla musal ko ci ci safara waaw mu ne fa in lam yajid mu mu mu répété ko fa in lam bu ko manul fa bi kalimatin tayyiba moo xam leen ko kaddu gu rafet kaddu gu rafet waaw waaw allahu nuuru samaawaati wal ard noo du boobu du boobu laa soxla de mim naan kalimatin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fi as-samaa tu'ti ukulaha kulla hiinin bi idni rabbiha laa mooy kalimatun tayyiba mooy kalimatu laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon ku manul fa bi kalimatin ci kàddu tayyiba rafet mu ne fa inni laa axaafu aleykumul faaqa mu ne man yonent mi aleyhi salaatu salaam yéen nit sama sama xeet sama xeet du ñàkk laay ragal ci yéen ñi ko njëkk a adressé mooy saxaabaami radiyallahu anhum ndax ñoom la doon waxal ñoom la doon discours ñoom la doon xutba mu ne fa inni laa axaafu aleykumul faaq man ragaluma ci yéen xe du du ñàkk laay ragal ci yéen laay tiit ci yéen ndax fa inna allaha naasirukum wa mu'tikum ndax buur yàlla dina leen dimbali surtout jamono jooju ñoom mu ne leen buur yàlla dina leen dimbali de te dina leen jox xat xatta tasiira ad-da'inatu maa bayna Yathriba wal Hiira wa aktharu maa yuxaafu ala matiyatiha as-surraq Allah mu ne buur yàlla dina leen dimbali yéen sama saxaaba yi radiyallahu taala ankum jamono jooju rek dafa metti woon ah. <laughs> te gis nga buñ paree lii xam nga jamono jii danga ma naan mais Quraysh dandu na arab yi am na ñuy dugg ci lislaam moo def na dernier xeexam ak arab yi ma ne la nag fais attention de fais attention parce que loolu dafa gën a galvaniser ñeneen dafa gën a galvaniser une très grande puissance ak ay arab yoo xam ne ñoo newoon fa wetam mbir mi da leen gën a jaxal gin leen bonal seen xol yi seen xol yi di di di baax ngir dal ci diine ji te loolu dinañ ko gis insha allah dinañ ko gis yonent mi alei saatu salaam kon man du ñàkk même li ngeen di ñàkk nii mooy xam ngeen ñàkk du ñàkk laay ragal ci yéen ndax buur yàlla dina leen dimbali te dina leen jox ba ni nga xam ne jigéen gi dina war hëw da jam di voyage diggante Yathrib ak Alxiira la grande métropole bi newoon côté perse yu arab yi wa aktharu ma yuxaafu ala matiyatiha surra tal li gën rëy lu ñuy ragal ci fasam wi mu war wala jëleemam gi mu war hein mooy sàcc yi marteli yi mu yor mais pas leneen euh, léegi nag léegi euh, Seydina Adi nee na xaala ma ne nee na ma ne non ñi muy ragal ak surraq parce que fële li koy tekki pa du sàcc yi la ci lay wax mais mooy euh, yi nga xam ne mooy till yéeg yi nga xam ne du ay nit mais yi nga xam ne man nañu songu doomu aadama bi voilà yooyu la ci jublu mais pas sàcc yi moo tax te li ko lan mooy nga ne mais eh yow eh, ku la teg kilo affaire bi nii ma ne la parce que li ci tegu la parce que Seydina Ali nee na qaala fa ja'altu aqulu fi nafsi fa ayna lusuusu tayya nee na maa ngi wax sama xel naan mais mais mais. kon jamono jooju fa ay na fa ay na lu suusu lu suusu toj mais na maa ngi sama xel naa mais yeneen saa salaam moom lii muy wax nii moom mais bu jamono jooju mu naan nit ñi dinañ jóge foofu jigéen ji dina kii ba ñëw jóge entre Yasrib ak Xiira du ragal dara lu dul meg menteeg yooyu mais loolu dina bizarre bi loolu de bizarre na jamono jii ci man fa ay na lu su ay na lu suusu toj yi mais ana sàcc yi agresseur coupeur de route toj yi mooy sama tribu bi sama mbokk yi nga xam ne des grands coupeurs de route lañ ñoom moom c'est que waa waa waa waa waa tey waa tey daal benn politique lañ jëloon boo xam ne bu yéeme la mooy ku fay jaar da ngay joxe genre impôt quoi boo joxewul ñu sàcc la <laughs> jawaas nga doon joxe mooy loo xam ne mooy genre bu doon tey dañ naan laissez-passer la ab laissez-passer mais laissez-passer bi nag ah da ngay joxe xaalis wala da ngay joxe ay marché lii da ngay joxe daal alal léegi nag boo joxewul alal boo fa jaaree gars yi dañ lay sàcc quoi <laughs> ñoom loolu luñ doon lëggéey ci waaye waaw gars yi moo tax mu a ana lu suusu tay yi kon ñooñ ana ñu boobaa ndaw si jaar man te buñ ko def dara loolu lay dee yéeme sinon sorot xam nga li muy tekk mooy sàcc yi mais ñii mooy ñi nga xam ne dañuy ñëw di toxal mais ñii ci euh, bàyyi muy mais pas ñi nga xam ne ñooy nit ñi parce que buru lool lool kon dina ne waaw kay sama gaa yaa ngoog <laughs> saa mbokk yaa ngoog kon xadiis bi waxoon nañ la defoon nañ taxriij bi imaam Ibn Hisham indi na ko imaam Ahmad imaam at-Tirmidhi soloo na ko imaam Ahmad ci version yu bari comme niñ la ko waxoon sànq eh, na ko noonu imaam Ibn Sa'd it moom waxuñu ko woon mais moom tuddoon na ko moom it daal na koy soloo ak sëriñam di imaam al-Waaqidi riwaay imaam Ahmad yeeg imaam at yooyu yëpp wér nañ riwaay imaam Ibn Sa'd bi nekk imaam Ibn Hisham gis nañ dafa